a'uuzu billahi min ash-shaytaani irrajimi bismillahi irrahmani irrahim mhm. wassalatu wassalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd mhm. ñëwaat ci an-nahwu al-maysûr tey muy quatrième cours bi waaw mooy suñu quatrième séance ah, kon tey ñu war a gis inshallah suñu quatrième cours du troisième cours ci ni mu tëralee kii bi ad darsu saalisu mais mm-hmm. ad darsu saalis mooy le troisième cours mm-hmm. mu ne al ismu mm-hmm. wal fi'lu wal xarf wala nga ne al ismu wal fi'lu wal xarfu kon ñetti la gis al ismu mooy le nom al fi'lu mooy le verbe al xarfu ci la préposition dugg ak yeneen yi nga xam ne duñu préposition mais ay comme yi ñuy utiliser pour poser question par exemple mm-hmm. pour nga transformer phrase boo xam ne phrase phrase affirmative nga def ko interrogative mm-hmm. boo dugalee hal mm-hmm. comme hal yooyu ci xarf lañ leen di boole d'accord ak ah bi nekk ci kanam comme ma ne fil bayti ibrahimu mooy wala ma ne ibrahimu fil bayti fil ibrahimu bu ma bëggoon lool mooy ci biir kër gi de mooy ibrahima de mu ngi ci kër gi waaw sëriñ mm-hmm. arab moom mm-hmm. buy wax mm-hmm. fil bayti ibrahima amul xam nga français buy wax ibrahima est dans la maison waaw est dans la maison arab moom fil ibrahimu lay wax Mm-hmm. mooy Ibrahima mu ngi ci biir kër gi. waaw loolu mën na ko mooy ne daa am loo xam ne moom moom ngay euh, taqdir taqdir mooy looy nattali ne moo fi waroon a nekk. Mm. mooy bu nee fil bayti Ibrahima mooy loolu da dégg verbe mu ngi ci biir. Mm-hmm. daa nekk foofu mais nag doo ko dégg moo dañ ko dindi. Mm-hmm. dañuy ñëw rek auto mu ngi mel ni bu ma nee. Euh, am na beneen yu mel noonu comme yoo xam ne dañuy dindi préposition bi ma ne rakiba sayyarata duñ ne rakiba ala sayyarati loolu du lu bari duñ ko wax dañ naan rakiba say wala daxalal bayta mooy dugg na kër gi alors que duñ wax daxala fil bayti hmm. en général mooy mën nga wax daxalal bayta automatiquement d'accord mooy ne dafa am verbe yoo xam ne kii phrase yoo xam ne man nga bañ man na bañ am verbe. loolu nag euh, c'est pas possible en français. waaw non français kiiwul ndax mais arabe bi da nga koy mooy buñ giñee ñëw ci conjugaison surtout ci côté boobu la loolu di gën a bari. incha da ngay def taqdir taqdir mooy da ngay nattale ne comme bu ma ñëwee ne euh, verbe xaraja. Mhm. al fi'lu fi'lu xaraja. Mhm. xaraja mooy génn. Mhm. bu ma ñëwee rek. bin ma def xaraja. minal bayti mhm. mooy génn na ci kër gi mhm. ana sujet bi xam nga déggoo sujet déggoo sujet bi mhm. mais arab da nattale ne dañ naan takk di euh, fii al fi'l euh, al fa'ilu xaraja buñ koy def analyse da daan xaraja fi'lu maadi mooy verbe la boo xam ne au passé la mabniyun ala al ala al mooy dañ ko xaraja farsa boobu mhm. mhm. wa fa'iluhu mooy son sujet mhm. mooy dafa nëbbu dañ naan mustatir d'accord dafa nëbbu d'accord taqdiruhu huwa mooy liñ koy nattaleel ki nekk sujet bi mooy huwa sauf que duñ ko ci biir loolu moo tax euh, boo ñëwee ci conjugaison xam nga dañ naan la ana ana comme bu daxala mhm. ana daxaltu mhm. au passé mhm. anta daxalta yow man nga ko conjuguer sans nga def ci prono personnel yi man nga ñëw rek ne daxaltu daxalta daxalti ah, ndax boo waxee loolu rek xam nañ kan la xam nañ li ngay wax donc en fait moom kii bi pronom kii bi mu nekk pronom bi il peut être invisible voilà parce en fonction de nan la ñuy waxee en arabe parce que bu ko ñetti temps la am di nga xam est-ce que présent lay wax passé lay wax Mhm. futur proche wala futur lointain. voilà di nga a xam ce sont ñaari futur dañ leen mhm. la. d'accord ndax boobu euh, bee trouvé la mooy est mu ngi fi. d'accord weer bi mu ngi fi moom moom lañ def taqdir. d'accord da ngay ñëw rek ne fil bayti. Mhm. fil bayti sala euh, comme nga ne fil bayti euh, Muhammad wa Ismaïl ci biir kii bi de ci kër gi de Muhammad ak Ismaïl ñu ngi fi mooy ñoom ñu ngi ci biir kër gi. mooy ñu ngi ci lool lool dañ koy déggaale mm-hmm. euh, mooy comme li ma doon wax ne comme xaaf mm-hmm. préposition mm-hmm. ak yi nga xam ne da ngay poser question comme hal ak ah comme bu ma nee fil bayti Ibrahim boo bëggoon a est-ce que ci ci xaaf bal def ci dugg waaw yooyu yëpp ci lañ bal yooyu yëpp ci lañ yooyu ndax am na yum la defal après dinañ ko gis mais deful lépp day def comme que yooyu tamit mm-hmm. mooy de toute façon ñoom neex na ñoo xam mm-hmm. bu ma naroon a affirmative ma am comme ni ma ne comme li ma wax sànq Ibrahim mm-hmm. bu ma bëggee transforme verbe affirmatif bi en euh, en euh, verbe qui mhm. damay def a ci kanam afil bayti mën naa def a rek mhm. afil bayti ibrahim d'accord ndax ci kër gi ibrahima mu d'accord a rek laa dugal mu changer kii bi d'accord yooyu noonu ay xaraf lañu d'accord léegi kon loolu tey voilà bu ma comprendre bu baax daf ñu permettre ñu def distinction entre al ismu mhm. al fi'lu mhm. ak al harf voilà par contre fi'lu définiroo ko waaw waaw dinañ ci ñëw insha allah al fi'lu moom laa ne mooy verbe insha allah al fi'lu mooy verbe al ismu mooy tur mooy tur al harf mooy préposition ak yi mel ni ñoom d'accord léegi kon loolu moom lañuy gis tey insha allahu al ismu léegi mu ne kon mhm. al kalimatu salaasatu aqsaamin mm-hmm. alkalimatu mooy le mm-hmm. mooy le mot le mot maanaam la mooy mot xam nga comme niñ gisoon gisoon nañu alkalimatu alkalaamu mm-hmm. yooyu gisoon nañu alkalimatu salaasatu aqsaamin waaw mooy le mot boo ma nga gis ci arab du génn ci ñett yi al ismu mu nekk tur wal fi'lu wala mu nekk verbe wal xarf wala mu nekk araf. d'accord donc un mot en arabe. Mhm. mooy n'importe quel la tegaloon comme dañ ñoo bindal la ci tableau bi benn mot arabe. Mhm. wala benn kii arabe mooy benn mot. Mhm. mooy yow li ngay njëkk a xam mooy génnul ñett yi. soit li waa ji bind tur la. wala verbe la wala araf la. léegi nag dina la définir lan mooy tuub lan mooy verbe lan mooy xaraf d'accord mooy ne loolu lenn ngay jàpp mooy li téere yi li ñuy bind ci téere yi yépp génnul lii mhm. douze tomes ak quatre-vingts tomes ci yem génnul lii mooy génnul ism waaw xaraf yooyu la ñuy composer di bind ba mu toll noonu d'accord léegi kon mu ne al ismu kon mu njëkk ci al ismu mooy mooy tur waaw mooy tur mu ne kalimatun tadullu ala maanan mujarradin an zamani mhm. ana nga ne al ismu kalimatun tadullu ala maanan an zaman mhm. mu ne min alaamatil ismi an yaqbala al mhm. misl alkitaabu walakin min alaamatil ismi aydan min alaamatil ismi aydan an yaqbala tanwiina wa tanwiin loolu li may wax ni moom waxu ko. mooy da ne da bind bu ñuy liir. Mhm. min alaamatil ismi an mhm. yaqbala al. Mhm. exemple la def kii bi. alkitaabu wa tanwiina at tanwiin misl mu def entre parenthèse hmm. kitaabun kitaaban kitaabin hmm. après mu defar la yeneen exemple al kitaabu hmm. xaalidun asadun makkatu makkatu makkatu kooku kenn du ko def kii ndax mamnu'un min as-sarf la loolu dinañu ko gis mais pas léegi dafa am tur yoo xam ne mas naa la wax lu mel noonu ne dafa am muu yoo xam ne noo yoo xam ne kenn du ko def du du kenn du double kii bi maas bi ci ginnaaw comme Ibrahim xam nga waxoon naa la kenn du wax Ibrahimun Yusufun kenn du ko wax waaw Ibrahim voilà Yusuf Ibrahim dañ naan wala nga ne Ibrahimu mhm. jaa a Ibrahimu ngay wax manoo wax jaa Ibrahimun waaw waaw mais sëñ bi nag pour faire waaw kay pour mucc mooy. <laughs> jaa Ibrahim loolu moom kenn du la dig kenn du la wax dara mhm. mais bu dee da ñëw comme ci cours yu mel nii mooy dañu bëgg affaire bi nga man ko mhm. moo tax ni moo tax may liire di liir fin yi mhm. comme que kii la mooy di liir fin yi moo tax ma ne al ismu kalimatun tadul ala ma'nan mujarradin ani zamani alors que bu doon dañuy liire comme na dañ naan al ismu kalimatun tadullu ala ma'nan mujarradin ani zaman ani zaman léegi kon loolu mooy texte bi màkkatu mhm. kenn du wax màkkatul euh, comme tur yi ma la waxoon sànq Yuusuf waaw Ibrahim Yaaqub yooyu kenn du leen def tanwin mooy tanwin kenn du def double seen d'accord d'accord yooyu mamnu'un min as-sarf lañ ko tudde ci arab après yooyu xam naa dinañ ko gis ci biir insha allah insha allah de toute façon ci ci kuur la nga koy gis waaw léegi kon mu ne al ismu kon ñu ñëw waaw loolu mooy lim bind mu ne kalimatul muula boo xam ne tadullu day tegtale ala maanaam ci benn sens waaw waaye sens boo xam ne mujarradin ani zamani boo xam ne amul benn lien dafa détaché wu ak jamono ji mooy du temps bi moo ko régir mooy amul benn lien ak temps bi mu ngi mel ni bu ma nee bouteille bi mhm. butéel bi bu ma nee butéel bi rek yow manoo cee comprendre ndax passé la wala présent wala futur wala xam nga doo ko ci waaw moo mhm. la boo xam ne day tegtale ci maanaa boo xam ne dafa denc temps bi mooy temps bi day joué ko moom rek manoo xam ndax est-ce que kii est lii passé la wala bu ma ñëwee rek taxaw ma ne ordinateur wala ma ne kii boobu ma ne Moussa bu ma nee Moussa. Ah. mais Moussa waaye ban bu ma déggee nga ne Moussa est ce que mën naa cee xam ndax démb la woon tey xam nga loolu xalu ma ko xalaat. képp koy xalaat loolu naan kii bopp bi daa xaw am problème. waaw waaw waaw gars voilà loolu mooy définition wu tur. mooy lépp loo xam ne da gis amul lien ak tur ak day am sens nag mais amul lien ak temps bi. mooy temps bi du ko corriger d'accord comme tur yi nga xam bu ma nee montagne bi montagne bu ma nee rek montagne waaw kër moodu waaw mhm. njaga xeer bi lampe bi suuf si asamaan si yooyu ay tur la ñu d'accord donc c'est un mot mhm. mais qui n'a aucun rapport avec le temps voilà d'accord mais mot la boo xam ne lay am sens d'accord donc c'est un mot qui a du sens. Voilà. Mais qui n'a aucun rapport avec le temps. Voilà. te moom de tur day am lu muy indiquer. waaw xam nga tur day indiquer benn mooy ne. waaw yow fii mu ne fekk waxuñu turu nit ki mooy daanaka moom kenn xamul. Mhm. mooy majhul la. Mhm. mooy boo waxee tur bi nag moo ñu commencé xam mooy kan mm-hmm. xam nga bu ma ñëwoon rek ne benn nit daal mm-hmm. moo moo dugg sama kër sàcc fa mais gars yi waxoo leen dara lu leer benn nit yow lenn rek la xam mooy ne bu benn bëy moo fa ñëw sàcc <laughs> loolu moom xam nañu ko mais quand même dimbali wu enquêteurs yi un homme bu ma ñëwee ñu toj sama oto fii léegi ma dem police ne ma gis nga waa ji kii kan moo ko def nga ne ma benn nit la mais police bi daan la yow da ngaa dof wala la benn nit daa tax la mooy dimbali woo ko. voilà c'est ça mooy ne boo nee nit en tout cas lenn la ñu dimbali mooy xam nañ ne kooku personne la mais quand même dimbali woo léegi bu ma nee waa ji par exemple taay lii la am taay wala ma ne Jean mooy ñi tudd moom Jean la tudd waa ji. kon ñi tuddul daay dama leen di éliminer effectivement mooy tur day day day nekk loo xam ne day mandargaal waa ji mm-hmm. d'accord ndax tamit lool tam xam nga loolu wuute la est-ce que tur fu mu jógee tur boog lan lay teg day day wane waa ji ak ak da mooy sumu mooy li yëkkati nit ki nga xam ne day tax bu ñu ko waxee day mel ni dañoo yëkkati ci kaw ñi ci des mooy bu ma nee Moodu day mel ni Moodu bu doon dañ fi nekk ki tudd Moodu moom dafa mel dama koo yëkkati ci kaw ji ci des te sax moo gën a wér mm-hmm. léegi mooy loolu mooy tur kon mm-hmm. mooy kon chaise bi tur la fauteuil bi tur la bu ma nee al euh, alxaasuubu mooy ordinateur mm-hmm. xaasuub xam naa ne kon ordinateur lañ ma wax waxuñ ma télé muñ ma nee ak tilfaasu mooy télé xam naa ne kon télé lañ ma wax bu ma nee ah, Shuaybun mooy Shuayb laa wax waxuma muudu mhm. ainsi de suite mooy tur d'accord mooy yow bu mane nee bu mane nee Haasum ordinateur am na yow am na te te li ma wax xoolal dañuy appliquer définition bi mooy premièrement est-ce que bu ma nee Haasum ordinateur am na sens wala amul sens am na est-ce que ne ordinateur tax na nga xam ndax li may wax passé la wala prévaleur le futur xamoo kon loolu mooy tout. d'accord d'accord donc c'est un mot qui a du sens. Mhm. qui définit quelque chose. voilà mais qui ne peut nous indiquer. voilà ci ban temps lañ nekk. mu wokk d'accord. loolu mooy al ismu. Mhm. léegi nag ba nga ko xamee loolu définition bi. mu ne nag bokk na ci man min alaamaatil ismi bokk na ci li nga xam ne mooy lii màndarga yi wane ne lii tur la mhm. mooy li nga wax comme boo waxee benn mot bu ma nee alxaasuubu mhm. ginnaaw bi ma xamee définition bi lool man na ma jariñ mais des na mhm. am na yoo xam ne nag ñoo may tegtal ne ma effectivement lii tur la mu ne min alaamaati alaamaati mooy bokk na ci signes yi nga xam ne ñooy wane ne lii tur la an yaqbala mooy tur bi nangu mooy li nga tudd nangu al mooy mu nangu al dugg ci bu ci al bu dee dina nangu al dugg ci mhm. loolu bokk na ci yi yi wane ne kooku loolu tur ndax verbe bu du jël al loo gis ci arab mu al xamal ne loolu tur la ndax verbe du mooy xamal ne du verbe mhm. ndax verbe du jël du jël al al moom al lu dugg ci verbe donc tout léegi dangay ngay def da def tout ce waaw ah, da def avant ngay def lool waaw da def mooy yi li ñuy xame waaw mooy mandarga yi ñuy xame tur mooy signes yi wan ne lii tur la signes mhm. yi indiqué ne lii tur la après nag nga def al al waaw al foo gis mu ciy dugg rek mooy kooku tur la ma ne taawilatun ma dugal al bu boobaa comme que tabi lettre solaire la. dama at taawi la. waaw loolu kon damay xam ne kon lii tur la ndax tur mooy nangu al. waaw. donc. Euh, loolu bokk na ci marque yi lay wan ne lii tur la. mooy nga gis ci moom mooy mu ngi mel ne rek ma bindoon ci tab ma bindoon la benn texte. Mhm. ne la léegi damaa bëgg na souligner bu tur yi. d'accord yow yow boo xamee ne lii bokk na ci signes yi may xamee tur. waaw foo gisee. ci biir texte bi lu am al rek da koy souligner. d'accord xam naa ne loolu inshallah nañ ci egg. voilà. waaw donc donc les marques indiquent que c'est un nom. waaw al ci la. waaw. mu ne wat tanwin. waaw. tanwin mooy double yi mooy yi nga xam ne dañ koy soit tala ñu def ko tan. Mhm. tu mooy ca fin ba nag. Mhm. fin wu muu bi waa ji di wax. waaw tun tan. waaw tin. waaw loolu foo ko gisee. lool tamit day wane ni lii nii tur la ndax verbe du ko jël verbe du mënoo am verbe boo xam ne day am tanwin day am du ñu double masse bi déedéet loolu amul foo ko gisee loolu bokk na ci euh, signes yi wane ne lii lii noo la mooy tanwin xam nga mu def exemple bala ñu dugg ci yi mu def kitaabun non pour al bi al bi waxuñu exemple ñu joxe. Mhm. al kitaabu. ñu xam ne kitaabun la woon. voilà mais bu jàppal benn affaire mooy buñ buñ defee indéfini. Mhm. mooy day am tanwin ci ci fin bi. waaw waaw waaw. léegi bu ma dugalee al. waaw benn tanwin bi damay damay damay. éliminer waaw da nga koy éliminer. voilà al kitaabu parce que mënoo wax al kitaabu. waaw loolu man da nekk. mënul nekk mu ngi mel ni comme loolu ci français nga ne une une la dame. Mhm. une ba pare nga ne laa daan teg. Mm. moom moom moom. nga loolu bu ko gaa yi waxee ngeen ree leen. waaw loolu moom ah, day ko waxee fii it gaa yi <laughs> waaw xam moom dañuy xam moom naxum dëgërut. waaw waaw waaw waaye moom. <laughs> day essayer rek d'accord. léegi kon mu def exemple alkitaabu. mais yow it man nga joxe beneen exemple. benn noo rek ngay jël nga def ci al. mais mm-hmm. attention. Mhm. Euh, noo yi euh, dafa am lu ñu naan alam. Mhm. loolu sax jarul ñu ci ñëw. waaw dafa yem ci léegi waa léegi waa kii wa almadrasa. voilà almadrasa. waaw almadrasa. almadrasa tout kooku noonu la. Mhm. léegi beneen. addaaru. voilà addaaru. mooy kër kër kon loolu baax na léegi wat tanwin waaw mu ne bokk na ci signes yi ba léegi tanwin waaw tanwin mooy lu jeexee tun comme bu doon tala tun tan wala tin d'accord donc fii li ëpp solo li ñuy xàmmee voilà euh, al ismu mhm. mooy moo mhm. boo foo ko gis ci arab mhm. mooy al mu commencer par al wala mu am tanwin voilà waaw voilà d'accord léegi moom la joxe exemple kitaabun waaw kitaab kitaaban kitaaban kitaabun mooy bu dee sujet la wala mu nekk mubtada mubtada tamit dinañu ko gis insha allah mooy boo xam ne damay créer phrase boo xam ne former phrase boo xam ne début bi noo la mooy gisoon nañ ko phrase nominale wala phrase verbale voilà yaa ngi ma ko yaa doon wax parce que ba ñu gisee fin yi wax nga ma ko nee na ma ñaari façon phrase ñoo am am waaw waaye une phrase nominale ou une hmm. phrase verbale phrase nominale mooy phrase boo xam ne nom nga ko commencé hmm. verbale mooy boo xam ne nii verbe la commencé waaw léegi phrase nominale hmm. bu commencé mooy nom lay commencé nom boobu moom lañ naan mubtada mubtada mooy li tàmbali bind kooku nag mubtada à chaque fois damma lay doon d'accord d'accord damma lay doon moo tax boo gisee benn nom nga gis ñu def benn comme ngay lire remarque par exemple nga gis nga ñëw ba benn phrase ñu def point mais waa ji moom point yi léeg-léeg fu nekk la koy mais bu dee phrase bu boo xam ne normal dañ na ko point yoo xam war a mm-hmm. nekk mu commencé beneen phrase boo xam ne nominal la boo gisee nom bi yow automatiquement xam nga biñ commencé mm-hmm. yow da xam ne loolu damma lay doon fin bi d'accord loolu mooy mubtada parce que da ngay xam ne ni que soit. Mhm. bu commencé alif ak lam. voilà kooku bu commencé rek damm la. nga xam ne ni que damm la. mu ngoog obligatoirement. obligatoirement amul sax amul sax la. Mhm. moom toujours damm lay lay doon. d'accord phrase verbale nag moom. phrase verbale moom saa def. mën na nekk an. mun a nekk il mun a nekk kun euh, non non ñoom ñoom du nekk loolu ndax phrase euh, dañ ne woon verbe du jël tanwin d'accord waaw moom comme bu dee verbe euh, bu dee maadi la mooy mm-hmm. passé waaw kas kii lay fatxa lay doon waaw fatxa kon daxala waaw wala ma ne wa xaraja xaraja boobu wala ma ne bu dee nag kii la bu dee présent continu la boobu mën na ah. jël damm comme ah. mooy yazhabu voilà mais du changer foofu ba mu des bu dee xaraf yi dugg comme ay lam mhm. ay lam nga xam ne dañuy jazm lam lam mhm. lam mhm. loolu moom dinañ ñëw day compliqué insha allah insha allah léegi mooy ne li ngay jàpp lenn la mooy ne signes yi soit bu nekk bu dee al la commencé wala mu wala mu nekk moo bi mu la jox mu nekk mooy dana la mu da waa ñu ñëw comme mu ñëwoon ne usfurun wala xoola mhm. affaire bi nii la léegi xoola bu ma defee nii usfurun mhm. ma def fii mhm. ma def markazun alqifaaru yadhabu xitaara nga benn de bindooru waa kaay yadhabu waaw baax na baax na baax na baal baal na jarul jooy jarul jooy. jarul waaw léegi yi ak taxta léegi lii bu ma la waaw lan noo non waaw bu njëkk bi voilà ndax lan ndaxte te la jeexee moo wokk voilà waaw bi mm-hmm. ci topp tamit mm-hmm. tanwin la jeexee bi mm-hmm. ci topp al la donc moom tamit al ismu la bi ci topp yadhabu yadhabu déedéet moom bokk moom taxta tamit bii lu tax yadhabu lu tax parce que déjà commencé wul al amul tanwin voilà bi ci topp tamit taxta. Mhm. moom tamit bokk ci parce que commencé wul al. Mhm. te amul tamit tamit. voilà mooy yow kon bële fii. waaw fii. Mhm. bokk ci. voilà parce moom commencé wul al. amul tamit mu ngoog pour l'instant kon marque définie yi nga amagul. mooy appliqué nga leen baax na. léegi kon. waaw. Ah, waxoon nañ la. waaw. tanwin léegi déconné daal déconné dégg nga mhm. léegi waaw tanwin kon ñu am kitaabun waaw kitaaban mhm. Mhm. wala kitaabin waaw bu ma nee ishtaraytu jënd naa kitaaban laay wax jënd naa benn téere ishtaraytu mooy achet mooy jënd naa waaw kitaaban wala kitaabin ma ne comme bu ma nee innahu la qur'anun majid mm-hmm. oh, ba muy wax fii kitaabin maknun fii kitaabin maknun fii kitaabin boobu maknunin la yamassuhu mm-hmm. illa al mutahharun comme boobu fii kitaabin ndax fii moo tax fii bu duggee day jar d'accord jar la mooy duggee waaw moo dugg rek bu jiitoo benn moom moo ca suuf lañ koy maas moo tax fii kitaabin te doo wax fii kitaaban d'accord yooyu dinañ leen gis xurufu jar yi insha allah insha allah nga xam ne bu ñu duggee ci moo rek boo leen gisee yow da ngay xam ne léegi li ngay maas ci suuf nga koy maas waaw waaw waaw waaw léegi kon mooy kon nañuy am waaw comme fii kitaabin yooyu fii bi moo tax waaw kon mhm. léegi nag ñu jox lay exemple waaw al mhm. ak xaalidun waaw ak asadun waaw ak makkatu léegi man nga ma ne mais eh, taxawal yow dang ne woon tanwin lay doon waaw pourquoi waxuñ makkatu waaw waxoon naa la makkatu mamnu'un min as-sarf la mhm. mooy moom dañuy tere ah. ay móolu yoo xam ne dañuy tere ku def duubul ci duubul bi looloo tee mu nekk ko mais mu mu euh, mooy comme yi ma la waxoon mbooloo waaw non suñu baax na makkatu waaw moom dafa bokk ci yooyu comme Ibrahima yi ma la wax sànq. waaw waaw waaw am na yoo xam sarf lañ leen tudde mooy ne mamnu' mooy lu ñu tere min as-sarf ñu koy ñuy wëlbati ndax sarf sarf mooy dañuy wëlbati kii yi mooy ni ngay conjugaison ñuy def di di di kii yi changer fin yeeg yooyu yow. ni ñu koy mooy déclinaison yi am façon déclinaison yi. voilà euh, modification. voilà bu ko traduire marfu. voilà moom moo tax moom. par exemple bu dee fii moo ci dugg. makka mhm. walla bi. makka doo wax bi makkati bi makkata ngay wax. ndax moom day bañ tamit ku commence ci suuf. mais loolu après loolu. loolu cas raar la yoo xam ne. ay kaala yoo xam ne mën nga ko canaliser nga xam ne hmm, mais pour l'instant kon ismu baax na. waaw ismu moom mokk na moom fu ma gisul. Ah, voilà ah. à exception bi nga wax te xam naa ne boobu incha allah buñ ci eggee dinañ ko gën a yaatal xam naa ne que lépp loo xam ne nii dafa commencé alif mhm. ak laam mhm. ci kanam mhm. wala mu am tanwin muy an di in di un jàpp naa ne que loolu al ismu la voilà mooy le mot ismu la loolu mooy le nom mooy le nom léegi mu am waaw al fi'lu al fi'lu mooy waaw Mmh. boo gisee al yim def yëpp al moom la ñu mooy article défini. waaw ci arab. ndax bu ko dindiwoon ismun ngay wax fi'lun ak harfun. ba nga dugalee al. Mmh. nga al ismu. al fi'lu al harfu. kon ñu ñëw ci al fi'lu. mu ne kalimatun tadullu ala xusuli shay'in fi zamanil maadi awil haadiri awil mustaqbali bi di ci verbe yi ci verbe voilà léegi ci temps yi yi moom mu ne kalimatun mooy benn mot la boo xam ne mm-hmm. tadullu ala dalla ala la ñuy wax mooy mm-hmm. mooy day indiquer day tegtal ala xusuli shay'in ci xew benn mbir mais kañ la xew fii zamanin ci temps tey d'accord fii zamanil maadi soit ci temps bi weesu l'affaire bi xew ah. mooy moo bi waa wax mm-hmm. day indiquer day day wax loo xam ne dafa weesu action bu weesu mm-hmm. awil xaadiri wala moom muy wax li mu moo bimu indi di indiquer loo xam ne dafa xew jamono ji muy waxe mm-hmm. awil mustaqbali wala muy indiquer ne dina xew yi mm-hmm. après bi mu waxee ba bari wala après yay jour wala après semaine wala après ay mois wala après bu àddina bi jeexee loolu mooy temps yi ñu waxoon d'accord kon mooy verbe day indiquer waaw action bi nga xamante ne nii. mooy xew mbir mi nga xam ne dafa xew soit ci passé. waaw wala présent wala dina xewi. d'accord loolu mooy al fi'l. kalimatun tadullu ala xusuli shay'in. Mhm. fi zamanil maadi awil xaadiri awil mustaqbali. Mhm. al mooy liy ñëw. waaw. mooy le mooy ne kon lépp moo boo gis mm-hmm. nga xam ne moo bi boo ko déggee waaw il suffit yow nga nga comprendre moo bi li muy tekki nga xam ne muy bu ma nee dem na waaw xam nga dem na man nga koo dugal fii waaw mooy ne loolu weesu na mooy mbir la lu xew waaw action dem bi lu xew la mais ci kañ la xew passé la mm. kon loolu verbe la man na nekk non d'accord bu ma nee Moodu moodu dama naan non moodu du verbe ndax moodu moom indiqué lu xewoon bay soit lu weesu wala lu luy xew léegi wala luy xew suba. d'accord bu ma nee. mu ngi naan. Mhm. mu ngi naan. il est voilà kooku mooy présent continu la mooy waa ji kon loolu verbe la mën bu ma nee shariba mooy naan yashrabu mooy dina naan. d'accord xam nga xadiis yiñ toll alladi yashrabu fi aniyati fiddati wala fi aniyati fi inaayil fiddati mhm. mooy xadiis bi ñu toll noonu yashrabu boobu mhm. alladi yashrabu fi aniyatil fiddati mooy yashrabu boobu mooy ki mooy dalay de ki nga xam ne day naan mooy affaire bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ko wax mais mooy ne képp koo xam ne yaa ngi koy def rek affaire bi bu day dal sa kaw àtte bi mooy nga xam ne boo ci naanee mu ne sa sa biir bi innama yujarjiru fii batnihi naara jahannam mooy day box buxi sa biir bi safaraaw jahannam mooy yaa ngi naan ndox jàpp ne ndox ngay naan voilà ndax yaa ko naan ci kii yu xam ne xaalis yi digaay kii mm-hmm. daraja yu mag waaw léegi kon loolu mooy verbe lool verbe la mooy shariba yashrabu d'accord akala yàqulu yooyu yëpp mooy day mooy action la verbe mooy kon définition bi lii la mooy ne verbe mm-hmm. moo la boo xam ne day indiquer xewut benn mbir mm-hmm. boo xam ne dafa xew soit passé ci lu weesu wala lii instant bi waa ji di waxe wala day indiquer ne dina xewi public un événement. Voilà. Qui se passe, qui s'est passé ou qui se passera. Voilà. qui se mu des présent. waaw non qui se passe la njëkkee. ah qui se passe waaw wax nga ko. waaw waaw qui s'est passé ou qui se passera. voilà mu bokk. d'accord waaw mais par contre moom. Mhm. comparé ak al ismu. Mhm. moom est-ce que am na indication boo xam ne nii. mën mhm. nañ ko ko xàmmee. voilà mooy comme li ma la waxoon al fi'lu mooy ne moom benn affaire la bu dee passé passé bi fi'lu du jël tanwin te du jël al mooy yi nga gisoon ci ismu moom du ci jël benn d'accord donc en fait c'est marque voilà d'accord kooku moom manula am d'accord mooy moom il ne il ne prend pas voilà nii de tanwin nii de al waaw ni de al mhm. ni de tanwin voilà de quelque forme que ce soit an in um du ci jël benn lépp ci yam du ci jël dara tanwin moom du ko jël d'accord te teg ci fi'l dafa am ñaar dafa am ay kii waaw bu dee passé mooy ne verbe passé moom moom kii lay nekk fatxa lañ koy maase d'accord bu bu joxee mot bi rek comme mu joxe mot bi moom fatxa lañ koy maase. donc verbe passé. voilà mooy li ñu naan infinitif. waaw équivalent infinitif ci français. waaw kooku moom ci arab. waaw fatxa doon à chaque fois. waaw comme bu ma nee bu ma nee jox ma benn verbe en arabe. waaw ma ko waxee. ma ne. Euh, xool ma xool ma mm-hmm. mooy melax na mooy lu leer na lamaa mooy ah laa wax xam nga waxuma lamau mm-hmm. waxuma lamae mm-hmm. moom loolu rek la mën a nekk xaraja daxala zahaba akala shariba naama jaa zahaba waqafa daxafa wala mu ne bokk naama naama la. naama naw mu loolu loolu mooy mooy mooy alors que naama mooy nelaw na. dormir. naama naama. waqafa da'afa comme yooyu yëpp. Mhm. ta'ima yooyu yëpp. mooy boo gisee yëpp ma lay jeex mooy fatxa lay jeex. bu dee passé mhm. bu dee euh, présent ak futur. ñoom seen marque waxoon naa la ko mooy nu a ta ya waaw mhm. nu nuun bi mhm. comme bu dee euh, nuu la nax nu nax nu naktubu na boobu ah comme bu ma nee aktubu ta comme taktubu yow jigéen yow kii bokk yow kii bu ma nee anta taktubu waaw ndax bu dee jigéen da ngaa anta taktubiina mhm. mais anta taktubu mooy ku góor mhm. kooku anti taktubiina bu dee jigéen anti taktubiina ngay wax mais bu dee góor anta mooy taboobu anta taktubu taboobu ta ya mu ya huwa yaktubu waaw yooyu ñooy marque yi nga xam ne mooy marque waaw euh, futur waaw wala présent continue mooy fi'lul mudari' al fi'lul mudari' waaw mooy présent continu léegi kon kooku leer na mooy kon fi'lu loolu lay doon donc fi'lu léegi mu des beneen waaw mooy fi'lu amr ndax ñett yëpp la ëndee waaw fi'lu amr mooy impératif d'accord de toute façon moom il faut day dugal benn alif boo xam ne kenn du ko liir waaw comme uktub udxul uxruj yooyu yëpp boo koy bind doo ñëw rek def xa comme uxruj hmm. def xa rek dem tanwin ci kaw min maanaam tanwin sukkoon ci kaw non ndax waxoon naa la arab bu ma juumul soit wala muy kii ci des rek ndax dama leen di jaawal léegi mooy hmm. euh, manumaa def xa comme may bind benn commencer ko xa def def sukkoon ci début bi non non hmm. arab du commencer sukkoon moo phrase ak lépp ci yem du commencer sukkoon pour dàq lool nag dañuy dugal alif bi ñu ne uxruj alif boobu mooy dama la ne génnal impératif dama la jox ordre génnal uduxul dugal irhab demal mooy yooyu noonu lay wan ne lii loolu mooy verbe simple yi mm-hmm. nañu nekk ci lu simple balaa dina compliqué comme waqafa du ma wax du ma wax iw xif dama na am xif xif loolu wala taal mm-hmm. ñëwul mm-hmm. mooy ne yooyu nañ tegani dale bala moo gën a compliqué waaw verbe simple dugal benn alif ci kanam waaw comme ni mu def fii voilà mm-hmm. gis nga octobre kataba mooy di njëkk a wax bu dee passé la martement lu tax nga lu tax waxoo aktub lu tax waxoo iktib iktub daa ngay wax uktub uktub ndax kataba euh, bokk na ci ñi euh, xam ne nañ lañ koy liire léeg-léeg waaw euh, li dimbali mhm. bu ñu defoon xarfu buñ duggoon ci xuruuf yi nga xam ne jazm la comme bu ma duggoon lam dama naan lam yaktub léegi lam yaktub bu ma ko amee li may dimbalee mooy mhm. bu ma ñëwee bëgg xam impératif bi yabi laay junde ak lam bi laay sànni li des loolu mooy impératif mhm. xam nga ne ma ne xoola xoola xoola comme mu gën a mu gën a leer balaa gën a compliqué la waaw ay wax ci kaw ma mhm. euh, dama am verbe kataba yaktubu yaktu mhm. yaktu waaw moo bëgg moo bi dugalee lam mhm. lam mhm. yaktu lam bii bu ma ñëwee moom day lam nag fu mu dugg ak ay lam yaktu voilà léegi bu ma amee lii lam yaktub bu ma bëggee xam bu may def kii bi impératif bi damay dindi lii def kii maa uktub uk uktub lam yaktub mooy ne aw ma iktub aw ma aktub yu la gën a jege lam yaktub ma ne uktub d'accord mooy ne euh, impératif buñ ci ñëwee méthode bi ñuy gën jaar mu gën yomb mooy dugalal lam nga seet verbe bu man na doon dugalal lam xam nga am na verbe compliqué yi ma la doon wax naan mhm. waqafa yaqif mhm. waqafa mooy taxaw waaw yaqifu mhm. yaqifu mooy mu ngi taxaw walla dina taxaw mu ma dogalee lam mhm. damay am lam lam ya lam yaqif bu ma dindee lii lu may am yaqif non non mu ngi xam nga kii lu xam nga kii tax ñu def fi waaw mooy mooy mooy mooy mooy bu dee ci lam yaqtu bi. waaw lañ am mën a. sukkoon lañ am ci kab yi te kab moo mujj mooy boo dindee yab ak lam bi ak yab lu des uktub mooy des kab yi yi moo mooy mooy début phrase bi te kon moo mhm. te sukkoon lay doon te sukkoon kenn du ko ko naan non moom laa loo xoon mooy verbe yi nga xam ne du verbe simple d'accord donc fii xiif lay wax xiif d'accord xiif mooy yow leen rek ngay dindi gaa yi xam nga fii ci bind bi la rek fii uktub nga doon wax mooy léegi bu ma dindee lii lii noo koy lii rek aktub aktub lam léegi da nga ciy def lii ndax début bi mhm. début bi mooy booy bind mais booy liir da nga uktub mhm. léegi arab nag dafa am yenn yoo xam ne yu bari dañ naan la ci dégg nga koy xame dafa am phrase yoo xam ne xam nga dañ naan la Euh, comme ma ne jalasa jalasa toog yajlisu dhahaba xoolal xoolal xoolal différence bi dhahaba jalasa loolu amul de yëpp fatxa lañ def ma ñëw di def présent continu bi ma ñëw def dhahaba yazhabu jalasa ma am bi jalasa yajli yajli te waxuma yajlasu hmm. gis na gis na gis na loolu bu ñu ñëwee ci fi'lu yi dafa am lañuy insha allah dañuy def faala yaf'alu faala yaf'ilu ak faala yaf'alu mooy ñett yoon yëpp mën a am yi nag pour nga kii ko yu bari ci dégg bi la ak intuition mooy mënul la jox benn règle ne la léegi euh, jalasa bu ñëwee mm-hmm. doo wax jalasa yegg lasu mais yegg lisu mooy loolu ci intuition lay ñëwee yi ci ëpp loolu nag moo bari ci yenn yi mooy li bari ci dégg la mooy mooy léeg-léeg ni muy sonee moom moo lay wax. moo lay wan ne du lii. waaw est-ce que nii du da boo ko tàmmee day ñëw day ñëw. day ñëw day ñëw. yu mel noonu moom moom côté boobu da cay am. d'accord mais yii ndax xoolal daxala euh, non uktub mhm. uduxul irkam mhm. irkam mhm. rakiba yarkabu waxuma wax irkam yaa ngi gis affaire bi. maa ngi gis waaw ngi gis maa ngi habitude bi moo lay wax. voilà yu bari habitude yi moo la koy wax. d'accord léegi. Euh, kon ismu fi'l lu baax na. waaw waaw fi'l lu baax na moom. léegi moo de alxarfu kon xoolal pour nga bañ a perdre kii bi waaw mooy defal na la fi ñetti façon yi conjugaison yi am ci arabe waaw xam nga ñun temps yi lañ doon wax temps yi dañ ñëwoon dugguguñ ci conjugaison yi dala wax rek temps yi passé présent futur ne boo conjuguer xam nga waxoon naa la boo conjuguer boo ñëwee ci conjugaison bi présent ak futur ñoo bokk nañ leen di conjuguer mm-hmm. te fii ñett la mooy passé la présent te présent mooy futur ak impératif d'accord loolu moom la ñuy loolu mooy conjugaison ci arabe. d'accord mooy passé. présent présent impératif. jeex na léegi nag ay passé simple ak composé <laughs> imparfait yooyu yëpp ci passé ba lañ dugg. d'accord d'accord d'accord moom arabe dafa simplifié. voilà ñett français moom daf ko composé. waaw waaw français dafa bari ay kii dafa bari composé. imparfait yooy ay conditionnel yooyu dina am ci arab mais bu verbe bi la ñuy jël comme di ko transformer comme français mooy dañuy am luñ dugal comme yoo xam ne conditionnel bu ma nee in tadxul wala in tadrus tanjah boo jàngee de di nga réussir mooy comme ñu ne benn élève wala képp rek kuy jàng in tadrus boo jàngee tan tan tanjah donc le fait ñu dugal it bi. voilà moom daa. mais changé wul dara bu dee verbe bi. changé wul ni ñu koy conjuguer. d'accord it boobu. donc donc it boobu mu ne ko dugal moom ci xarf yi la bokk ko la. voilà ci la bokk. d'accord donc xarf yi moom mooy changé. mooy changé nan ngay conjuguer verbe bi. Oh. mais pas. pas voilà pas comme en France muy def modifier. voilà di modifier verbe bi moom arabe du modifier verbe bi. buy modifie mooy bu dee ay in ñoo fi dugg mm-hmm. lenn feebar rek la mën a mais pour li ci des comme mm-hmm. xam nga dama ne in tanjax in bo tadrus mm-hmm. tanjax boo jàngee di nga réussir in bi changé wul tabeek ni ñu mooy composition bi changé wu ko leen rek lay changé mooy ca gannaaw ngay def sukkoon mu jeex. mais verbe bi ni ñu koy conjuguer du ci laal tous. donc mooy bokk nag français nga xam ne ay ooree dañuy dugal ay ooree nangam ak yu compliqué yooyu. Hmm, yooyu nag amul fii. d'accord mooy kii conditionnel hypothétique boobu nga xam ne boo mooy affaire bi boo defee lii am lii mooy c'est hypothétique il faut nga def lii pour nga am hmm. boo ko deful doo ko am. Hmm. loolu conditionnel la loolu conditionnel nag moom da jox ay nan nga koy conjuguer loolu daa compliqué mais ñi verbe bi najaxa yan jaxu yan jaxu mooy ki mi comme que man ki may waxal yow la moo tax ma dugal tax mm-hmm. anta tan jaxu bi ma dugalee tan jaxu in bi ñëwee in tan jax mooy changé wul dara fin bi rek laa def sukkoon mu jeex. d'accord in tanja wala in tadrus. waaw tanja. mooy moom du bi lenn la defal fii kataba. waaw mooy passé bi. waaw yaktubu mooy présent bi. uktub mooy jox naa la ordre he bindal. de toute façon xam na léegi fu ma gis kataba. voilà mooy bindoon bindoon na. waaw loolu dafa weesu. voilà. yaktubu mooy il est en de de. waaw voilà. uktub mooy écrit. waaw écrit bindal. mooy bindal. waaw verbe boo gis nga gis loolu ay uduxul. Mm-hmm. irkab yooyu mel noonu. udrus. iqra yooyu da ngay xam ne voilà ñii kon. ay ordre la. voilà c'est impératif. voilà impératif la iqra mooy jàngal. waaw jàngal waaw jàngal. mooy ne bokkul ak bu ma ne woon yaqra'u. yaqra'u mooy mu ngi liir. mu ngi jàng mais pour tamit yii nga xam ne mooy yi ma la waxoon bu dee yi nga xam ne présent la man na mm-hmm. nekk aqra'u. Mm-hmm. naqra'u. Mm-hmm. taqra'u. yaqra'u. mooy nu. ah ta ya. nu attaaya rek. waaw nu attaaya voilà mooy bu nekkee euh, futur la. waaw futur mooy présent. waaw mooy présent. waaw kon baax na. léegi ñëw ci alxarfu. waaw mu ne alxarfu kalimatun. waaw laa yadharu maanaaha illa ba'da ittisaaliha bi kalimatin uxra. waaw alxarfu moom mooy la différence moom. alxarfu. mooy. Euh, xaraf mhm. euh, ndax préposition yi ci lañu li ñu am français li ñu naan préposition yooyu ci xaraf yi la bokk ak ci mu am li ñu naan tamit euh, comme yi ma la waxoon ay hal mhm. ak in biñ gis mhm. in in nga xam ne moom xarfu nas bi ci ad ci adaatu nas bi la bokk in ay laakin mhm. yooyu noonu xaw ma nag français noonu la ko war a woowe waaw insha allah xam naa boobu moom dinaa ko wër kër ga mais jàpp mais damay jàpp kon man pour faire plus simple mhm. que lépp loo xam ne nii moom bokkul ci ism mhm. mooy amul al amul tanwin amul ism voilà lépp loo xam ne nii bi moom amul Euh, moom c'est-à-dire du parce que liñ liñ njëkk a wax mooy ismu. ismu moom day am al. Uh-huh. te day am te day am tanwin. voilà euh, fi'lu moom. du uh-huh. am al du am tanwin. nu léegi lépp loo xam ne ni bokkul ci ismu. Uh-huh. ak bokkul ci fi'lu. moom xarfu la. voilà mu ngoog. voilà d'accord. mu ngoog. léegi kon mu ne alxarfu li muy tekki kalimatun waaw moo la boo xam ne laa yazharu maanaaha illa ba'da ittisaaliha bi kalimatin uxra mu ne kalimatun moo la boo xam ne laa yazharu maanaaha maanaawam du feeñ mhm. mooy sens bi du feeñ illa lu dul excepté mhm. ba'da ittisaaliha mhm. ginnaaw gi nga xam ne dafa am lu dafa jokkoo di kalimatin uxra ak beneen moom mooy moom rek du am sens mooy du feeñ du feeñ dina am sens mais mooy buñ nee li amul sens ak sens bi feeñul du benn waaw euh, ndax dafa am yoo xam ne bu ma nee rek dam dam am na sens xam naa ne day wane li intérieur mais quand même bi defe naa feeñ intérieur la waaw intérieur la loolu. voilà loolu la la bëgg a wax mais pas amul sens. mooy du feeñ. mooy sens bi du apparent. sens bi du apparent lu dul mu am beneen mot bu nekk ci wetam. Mm-hmm. bu boobaa nag comme bu ma nee daar yi. Mm-hmm. dans la maison voilà boobu xam nañu kon sens bi feeñ na feeñ boo xam ne feeñ bu leer la. Mm-hmm. léegi mu ne la exemple. hal. hal mooy. loolu pour inter hal laa sa'altil xayla yabnata Malik waaw exemple lool lool pour exemple la pour mu may poser question waaw bu ma ne dahabta ila ila al mataam est-ce que dem nga ci restaurant bi waaw hal waaw mooy est dahabta ila al mataam al yawm est-ce que tey dem nga restaurant mooy non laa mooy non laa laa day dellu ci li ci question bi mu posé mooy man jarul bu ma neexee ma ne laa wala ma ne lam adhab mooy dew ma boo nee laa baax na mooy dew bu dee da nga bëgg a wax nga ne bu la neexee nga dolli ñu naam dhahabtu ila al mat'am ah, <laughs> waaw mooy hal kon mooy est hal tasma'u lahu hal hal ta'lamu lahu samiya mooy li euh, alxuraan wax waaw yàlla ne est xamal ngeen yàlla turandoo mooy koo xam ne dafa tudd lay tudd allah ci benn firi bi est mas ngaa gis kenn ku tudd allahu à part yàlla mu ne hal ta'lamu ndax xamal nga ko lahu ñeel suñu boroom samiya keneen koo xam ne day day xëccoo moom ci tur boobu mooy laaj la hal loolu moom kii ba de waaw léegi kon hal mooy ce que comme mooy kon ñu ngi ci xarf yi waaw ñu ngi ci xarf yi kay voilà léegi fii mhm. yooyu ñooy adaatu xuru xuruful jar donc xal yi ñoom xaruful jar yi ñooy yi xarfu est-ce que ñoom ci donc ci kii la ci ci pré mën nañ ko ñoom ñan loo wax xal yi ah hal waaw ñoom ci kii kii interroga interrogative yi la. waaw. Euh, mooy euh, nu ñu ko lay woowee est-ce que mooy ay est-ce que ak yooyu. Mm-hmm. damay fàtte damay fàtte. Euh, kii. les prépositions interrogatives wala les. yooyu la daal mooy ay est-ce waaw waaw waaw waaw. ay yooyu daal. Mm-hmm. ak léegi kon yooyu ñooy comme ci. question yi xal euh, ci la. waaw point interrogatif yi. voilà point waaw. point bi mooy liñ ñu def noonu. point bi mooy kii bi. mais pas expression bi. waaw xal daal ci expression yi la bokk. waaw man léegi fii fii nag mooy. Mhm. dans ndax euh, xuruufu jar yi bëggoon naa ci dugg benn yoon indi yëpp ne garaawul ndax da ko defal utal na ko ci kanam. léegi am na beneen comme fii. fii mooy dans. à l'intérieur. waaw fii ak ila waaw mooy dans waaw fii mooy dans ilaa waaw mooy à l'intérieur mooy dans mm-hmm. euh, bu ma nee mooy comme bu ma euh, ila suuqi mooy je vais au marché mm-hmm. direction la Euh, il a. en direction de. voilà direction la. en direction de. mooy maa ngi dem au marché comme au boobu noonu ak a bu dee bu dee mot bi euh, féminin la. à la maison comme yooyu. d'accord je à la maison. d'accord donc il a. il a il a. donc moom euh, indiqué day indiqué direction. voilà day indiqué direction. d'accord. mu ma ne il a ayna mooy foo jëm. nga ne ma ilal manzil mooy damay dem sama kër d'accord ilaa ayna d'accord yooyu yëpp ay xaraf la aynaak waaw ayna ayna tamit ci kii yi la waaw mooy foo jëm waaw ayna tatab foo jëm foo yooyu ci moo ko xal ñoo niroo léegi mm-hmm. ilaa kon direction la waaw léegi da koy bañu jaaw la illaa ndax boo nee illaa illaa mooy suuf suuf sauf laa ilaha illa allah amul benn divinité lu dul yàlla mooy boo xam ne jaamu ko ci dina indi njariñ ñàkk koo jaamu di indi lor dul yàlla mm. mooy illaa boobu alors que lii ilaa la mm-hmm. mooy bii amul doo insister ci laa bi ilaa rek nga wax ilaa alors bu dee dee illaa nga wax suuf loolu tamit dinañ ko fi al al wala moom moom bokkul fii moom bokkul tan Euh, illaa ci la illaa ci la bokk si si ci la c'est que moom indi ma manula yëpp tamit moo tax day joxe yenn exemple al ismu mooy yow boo xamee ismu ni mu mel uh-huh. fi'l ni mu mel uh-huh. da xam ne yi ci def ay araf lañu d'accord ah, mooy ay illa inda ghayr yooyu yëpp bi léegi moom du mu sonn phrase bu mu gisati voilà dama koy xool léegi loolu lay composé wu waaw léegi moom lii taxta uh-huh. yooyu yëpp duñu ay muu mooy ñun manaan duñu moo duñu noonu am nga taxta sur mhm. wala ci kaw mhm. wala fawqa yooyu noonu yooyu yooyu du noo du noo ay xaraf lañu mhm. léegi euh, laa laa laa gisaguñ ko de laa mooy négation laa mooy déedéet comme ni ma ne sànq bi ndax dem nga restaurant bi nga ne laa naam laa mooy non naam mooy waaw waaw ma ne loolu mooy naam in mooy biñ gisoon sànq waaw in yooyu ci conditionnel lañ leen di dugal lu bari pour kon boo defee lii am lii waaw in tadduxul tuqtal waaw buñ na ne in tadduxul boo fi duggee rek tuqtal des na la rey loolu comme yooyu. <laughs> <laughs> non non comme <laughs> ah, buñ nee waa ji benn waay comme ku dëgër bopp rek ñu ne nga kër gi nag boo fi duggee muy kii ñu ne ko in tabaxul boo dugg toqtal ñuy dagg sa baat bi gars yi foofu ay sanguinaire fa ne mooy comme in boobu. da ngaa bëgg ma mooy comme in. waaw. donc donc in moom comme in boobu waaw mais yii yii dañ lay wax sens général yi ndax wax nañ la sens bi du feeñ lu dul waaw du feeñ lu dul daa am lu benn moo bu nekk ci kanam ko donc in ndax man na sens yi ñu ma lay dox mooy mooy mooy sens général waaw waaw donc lépp xaaral voilà les sens ndax fii man na tekki leneen tamit. waaw waaw sans général. voilà mais comme à chaque fois rek gis naa ne arabe loolu da koy def mooy en fonction contexte bi. voilà day changer lu muy signifier te loolu. voilà depuis premier cours bi maa ngi koy seetlu. voilà loolu la. waaw in moom mooy. in. Mhm. mooy loolu conditionnel mooy boo defee li mooy. si si voilà mooy si. d'accord parce que si moom la conditionnel moom day nekk li taxqiq mais tamit day nekk pour leneen mais nañ wax taxqiq bi rek mooy xadd dëgg-dëgg. waaw xadd ya'lamillah dëgg-dëgg yàlla xam na. waaw. xad naraa wajhika fi samaa qad en vérité waaw en vérité gis nañ sa jàllar bi li ngay jàllar sa xar ci asamaan si mooy di ñaan ngir ñu toxal xibla bi mhm. jëlu ko baytul maqdis mhm. yóbbu ko makka zaada allahu sharafa mhm. léegi qad non non non loolu mooy lool ñaan la rek. mooy ah. yal na ko yàlla yokk ak teddaange. amiin comme liñ naan madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam. waaw mooy boobu da ngay julli Yonent bi sallallahu alayhi mm-hmm. bii nag mooy comme kon Makka dëkk bu tedd la. nga ne yal na ko yàlla yokk. Mm-hmm. ak teddaange. amiin zaadaha Allahu sharafan. zaadaha Allahu après mu des an an an an mooy d'après wala jëli nañ ci diw an abi hurayra waaw waaw boobu moom boobu moom mu ne ko ci jàng nañ ko ci ci bulughul ci bulughul kii bi ci bulughul maram bi euh, mooy d'après d'après yii ay xaraf lañ dafay on de voilà on a rapporté de tel kon sëñ bi mhm. waaw kon suñu cours bi tey mhm. mu ngi ci al ismu al fi'lu wal wal wal wal xarf wal xarf ma ngi jégul wal xarf mhm. waaw néew néewoon nañ pour résumer nekk hmm, al ismu moom li ñu koy xàmmee mooy alif ak laam lay commencer mhm. beneen signe bi wane ne nekk moo bi moom euh, ismu la mhm. mooy dañ koy tanwin mhm. mun na nekk an mun a nekk in mun a nekk um mu joxe exemple def alkita waaw alkitaabu waaw léegi après nga ñëw ci alfi'lu alfi'lu nga ne moom mooy verbe Euh, verbe euh, moom comme ni ñu ko waxee woon xam nañ ni ñetti façon temps moo am mm-hmm. waaw al maadi mm-hmm. al haadiru mm-hmm. ak al mustaqbalu waaw après nga wax na ni que euh, al fi'lu moom lii tax ñu xam ne ni lii al fi'lu la mooy du jël alif du jël laam te du jël tanwin waaw donc moom alfi'lu mhm. dañ koy maas mhm. bu nekkee passé la euh, fatxa lañ koy maas moo ci kaw mhm. bu nekkee futur wala walla walla wala wala présent euh, day nekk nu a nu wala mu nekk a wala mu nekk ta wala mu nekk yaa loolu mooy ci début bi moom mooy ci début waaw après nga ñëw finalement ci loo xam ne ni moom Euh, alxarfu lañ koy wax moo bi nag en français lañ lañ lañ lañ lañ trouvé wul. Mhm. mais mooy lépp loo xam ne ni moom bokkul ci euh, al ismu. particule mooy lan. ah particule. Mhm. waaw mën nañ ko def particule. bu ma juumul loolu la ko gaa yi tudde particule. alxarf moo baa mooy dóoruñoo. waaw après nga xoolaat ko. incha allah waaw particule waaw waaw donc euh, al is al al al xarfu mooy particule mhm. mooy tout ce qui ne fait pas partie des des noms mooy ismu mhm. ak tout ce qui fait partie des verbes mooy mhm. al fi'lu donc moom ci particule la bokk voilà ce qui fait que foofu la dugal Hmm. lépp loo xam ne ni moom day indi interrogation comme par exemple xal hmm. lépp loo xam ne ni moom par exemple préposition la mooy sii dans hmm. lépp loo xam ne day indiquer direction illa lépp loo xam ne ni moom tontu la déet wala waaw lii ak non laa naam ak lépp loo xam ne day indi conditionnel par exemple muy in ak lépp loo xam ne nii day dëggal par exemple xadd ak lépp loo xam ne nii moom day indi par exemple u nettali nañu wala wax nañ comme par exemple benn benn exemple voilà léegi loolu baax na. waaw. Euh, boo gisee boo seetloo. Euh, fii fii bi. Mhm. ak ilaa. Mhm. ak an. Mhm. ñoo bokk lu ñu leen di classé mooy alxuruful jar ñooñu après jarul nga koy kii mooy ne boo ko defee euh, boo ko casé noonu mooy gën a yomb. mooy yi nga xamante ne ni xarfu jar yi. arab la yoo xam ne bu ñu duggee ci muu mhm. ci muu nag la dugg duñ dugg ci verbe d'accord bu ñu duggee ci muu waaw muu bi automatiquement da koy maas ci suuf mhm. fin ba mhm. fil madrasati fil manzili fil daari fil taabuuti wala ala sabuurati ala sabuurati ala tilfazi yooyu yëpp ci suuf ngay maas d'accord ñoom loolu la ñuy mooy ala fii taxta fawqa ilaa an yooyu yépp ci lañ ci suuf ko ci suuf zahabtu ilal madrasati zahabtu ilal jaami'i wala ilal jaami al mooy jàkk al jaami'ati ilal mooy l'université jaami'ati bu amee ta mooy université bu ko amul al mooy jàkk rek mooy jàkk mooy masjid moo tax ngay gis ñu naan jaami'u rahma comme mosquée rahma jaami'u la ñuy wax da mooy dañuy wax jaami'u mooy mosquée bu ñu nee jaami al jaami'atu nag mooy l'université comme yooyu bu ma dugalee araf mhm. fii ilaa tahta fawqa mu jiitu benn mu nekk ci kanamu benn noon noonu ba ci suuf laa koy maas mhm. automatiquement yooyu nag boo leen xamee yi mel noonu loolooy tax nga dem bay liir lu ñu maasul. d'accord ndax da xam ne lii ñii dañ koy maase du toute façon. parce que règle yi. voilà lépp ngay xam. am na moo xam nga règle yi. doo soog da ngay rek. waaw kon baax na. léegi. waaw exercice bee ci def. waaw ñu def ko door a pare. incha allah waaw tamrin. tamrin mooy. tamrin mooy. exercice exercice. boo déggee ñu ne tamrin rek. waaw. wala tamarin mooy pluriel bi tamrin waaw mooy exercice waaw mu ne bayyinil asmaa wal af'aal wal xuruufa fil jumalil aatiyati wala nga ne bayyinil asmaa wal af'aal wal xuruufa fil jumalil aatiya mhm. bayyin mooy leeralal waaw euh, gis nga bayyi ni la def te deful bayyin ndax ordre la waaw ordre buñ la ko joxe ordre ci day fin ba sukkoon la war a doon mhm. mais fii li tax ñu def ko bay yi ni waaw mooy boo fàttale ko mhm. ba ñuy wax tanwin yi day passé ndax loolu enregistré woo pourtant moom solo waaw ndax ñii suivre après ñoom. Mhm. comme sa lii nii bu doon lool enregistré woon nañ ko. waaw ñoom dinañ xam li ñuy wax nii. waaw mais bi ñuy jàng bi ñuy gis dépassé avant ñuy commencer. waaw waaw euh, ni ñuy defe liaison. waaw comme tun bu dee madrasa tun léegi al topp ci nan laay defe liaison est-ce que naan madrasa tun boo seetlee dañu waxoon ni ñuy defe affaire bi. Mhm. looloo xew fii ndax dañ ne woon li tax ñuy maas kii bi ci suuf mhm. naba comme tun boobu mhm. boo ko bindee phonétiquement mooy ñu bind lépp mhm. ñu dindi sukkoon bu njëkk bi maas ko ci suuf ndax ñaari al du ñu daje ci arab waxoon nga ko loolu moo xew fii bayyin la woon al asmaa bayyin al asmaa léegi mooy lii xoola lii la waroon a doon ñu ko solo bàyyi waaw. mais gisaatee incha allah. waaw ah, incha allah waaw mais benn parenthèse. si si xoola fii. affaire bi lii la bayyin al asmaa. waaw xoola ñaar yi du mu daje. ñaari sukkoon bi comme que duñ daje lan lañ waxoon da ngay changer dangay ngay baare bu njëkk bi. maas ko ci suuf. nga ne bayyi mil asmaa. loolu nag la appliqué. xoolal lan la bind bayyi mil asmaa. te bindul bayyil al asmaa. ndax ñaari sukkoon du ñu daje. ci arab kon mu ne bayyinil asmaa. Mhm. leeralal. mooy indiquer la bëgg a wax. al asmaa yi. mooy jamoo ismun ismun pluriel bi mooy asma asma fi'lun pluriel mooy af'al waaw xarfun pluriel bi mooy xuruf xuruf am na nag yeneen pluriel comme ahruf mais yooyu nañ bàyyi comme ndax dafa am pluriel yu ñu naan pluriel jamoo qilla ak jamoo kasra mooy pluriel yoo xam ne pluriel boo xam buñ ko waxee dafa tuuti mooy pluriel bi ay trois la jëm yooyu alors que buñ ne jamoo kasra mooy affaire bi dafa bari loolu après de toute façon mais yooyu kii woowu bayyinil asmaa kon indiquer leeralal tur yi mooy phrase yi di ñëw wal af'ala li ci nekk mm-hmm. fi'l tamit nga leeral mm-hmm. wal xurufa ak mm-hmm. araf yi fil jumali mooy verbe mooy mooy plurielu jumla jumlatun pluriel bi mooy jumalun Euh, al atiyati yii di ñëw suivante. d'accord le suivant donc en fait indique à travers l'exemple qui suit. voilà les les exemples. les exemples qui suivent. Mm-hmm. c'est quoi les noms. les noms les noms les verbes. Mm-hmm. et les particules. et les particules. mu bokk voilà léegi loolu nag ni nga koy defee mu gën a gàtt. Mm-hmm. mooy. am na benn méthode booy def. waaw mooy da naan verbe yi. non sujet non yi non yi mu njëkke benn rëdd laa koy rëdd. Euh, mooy bu ma gisee benn verbe may rëdd benn. Mhm. non non non li al asma. Mhm. bu ma gisee tur ma def benn trait. bu ma gisee fin ma def deux. bu ma gisee xarf ma def ñett. léegi. léegi yow yii nañ ko indi ko noonu rek mooy liiral affaire bi après nga nga wax lan moo ci xaraf lan moo ci ismu bu dee am na ndax obligé wuñ phrase bu nekk rek yëpp am léegi liiral bi hal jaa hal jaa al muallimu voilà waaw léegi lan moo ci verbe lan moo ci euh, non ak lan moo ci araf lii mhm. ñetti yoon laa koy souligner waaw boobu mooy moom bii moom mhm. moom xarf la voilà mooy xal ah, xal voilà xal mhm. waaw kon boobu baax na waaw euh, jaa a ah. moom ñaari yoon laa koy souligner ndax moom parce que moom fi'l la fi'l la mooy waaw mooy verbe la boobu voilà waaw kuur na boobu léegi waaw jaa al mhm. moom euh, ismu la ndax lan lu koy wane parce que dafa am alif am lam mu ngoog waaw al muallim al al muallim ndax affaire bi leen hal kon eg kon lii waaw euh, exemple mu joxe xoola point d'interrogation bi mu def ci kanam mhm. arabe nag contraire français lay def. français nii lay def. arabe beneen côté bi. léegi. waaw hal jaa al muallimu lool kon hal waxoon nañ ne question la est-ce que. question la est-ce que. jaa mooy. dikk na est-ce que. Euh, al muallimu al muallimu mooy le professeur. voilà kon. d'accord est-ce que le professeur est mu bokk loolu la loolu mooy phrase nii. d'accord kon loolu baax na li ci def waaw zahabat mhm. mhm. fatiamatu faa faa faa fatiamatu Mhm. zahabat fatimatu ah fatimatu illa i ah ila voilà ila ndax boo rek mooy excepté waaw mais boo bëggee def liaison bi entre moo bu ci topp damay ne illal madrasati léegi da ngay dindi insistance bi nga def ko waaw i dañ ne illal waaw i illa ilal ilal ilal mooy foofu waaw ndax e. parce que man lan laa wax illal illal laa wax damay ne ilal ilal rek ndax illal ne illal dafay am benn genre bu waaw mooy ndax la bi dañ koy boo insisté il mooy suuf nga wax ilal te lii direction la waaw ilal mhm. madrasati mhm. waaw léegi lu ciy verbe Euh, mooy da ngay def ni nga defoon sànq. waaw commencé par benn benn. waaw. zahabat. Mhm. moom euh, moom fi'lu la. Mhm. waaw. léegi luy wane ne fi'lu la. parce que ta euh, bi bi ñu parce que li koy wone mhm. mooy li forme forme impéra en tout cas sukkoon sukkoon le le le. Ah, euh, voilà voilà loolu. impératif. c'est vrai que li ma waxoon dafa desee leer côté boobu moo tax. dafa ne bii bii du impératif. waaw non xam naa. alors si verbe la. waaw waaw boo juumee man maa tax. mooy ne. impératif. waaw c'est vrai que dañuy def kooku euh, sukkoon lay nekk. mais lii nii bii nii du impératif. mais verbe passé la. waaw. Euh, at bii nag li tax mu am. mooy hmm. féminin la. d'accord. loolu bu ñëwoon ci conjugaison bi lool il faut ñu ut benn cours avant ñuy sori euh, gis naa ne moo ci ëpp lool lu am solo la ndax phrase yi muy joxe bu dee loolu kii yóbboo ko. waaw ñu anticiper ko. benn yoon après comme ça nga xam tableau bi. incha allah moom lañ def keroog mag sàmm. macha allah léegi. prochain cours bi di ñëw. incha allah voilà ñu dañuy def cours boo xam ne nii. Euh, dañ koy def une boo xam ne nii conjugation lañ koy def di expliquer règle yëpp incha allah. moom moom du bari sax. waaw luñ ciy jël dañuy dañuy dugg bu baax. dañuy dañuy jël li ñu soxla. pour ñu permettre ñu mën a ñu mën a progresser d'une façon correcte. voilà benn trente minutes. boole ko ci mhm. cours bi boo xam ne nii. conjugaison la def mais du bokk ci livre bi. voilà maintenant nag ñu continuer suñu livre mais en même temps ñu règle bi nga xam koy appliquer. voilà ko defee. waaw baax na bu boobaa comme zahabat bi doon nga xam li tax. incha allah ndax hiya zahabat comme Fatimatu man nga ko euh, remplacer el waaw zahabat loolu moo tax ndax conjugaison bi mais loolu. nañ ci bañ a dugg tey. Mhm. mais jàppal ne. li nga wax noonu la verbe la. waaw léegi kon kooku verbe la ki ci tegu. Euh, Fatimatu mm-hmm. moom kii la moom moom moom moom xarf la walla lan lañu waxoon lan li mu wax ci kaw dane nga indiquer nom waaw ak verbe yi ak particule yi daa ji Fatimatu moom waaw non la wala verbe la wala particule la. moom ci particule la dugg. ah Fatima tur la. Fatima tur la moom moom donc donc. c'est un waaw wax nga dëgg wax nga dëgg sëñ maa ngi jégalu c'est que. Euh, mooy moom mooy ku tudd Fatima rek. waaw waaw waaw waaw c'est que man. Mhm. vu que maanaam sama esprit damay topp bête méchant. Mhm. mooy vu que gisuma àll. Ah. est-ce que gisuma tanwin loolu laa la bëggoon sànq moom laa la bëggoon a wax bi ma naan la alam dafa am ay noo yoo xam ne alam la waaw mooy alam day tekki mandarga waaw tur yooyu mooy comme tur yi ñu am waaw Moustapha. waaw Murtada. waaw Muhammad. Ibrahim. loolu alam la. waaw ismu alam la mooy tur la boo xam ne. waaw tur yooyu nag. Mhm. yu ci bari duñ jël al. d'accord comme al ibrahim doo ko wax d'accord yi ci nekk arab mën naa jël yi nga xam ne d'origine araab lañ ñoom dañuy mën nañu jël al d'accord mais comme yuusufu mën a wax al yuusufu waaw comme yooyu mooy turu alam alam loolu alam mooy sànq dama dem ba ci kii ma ne jaru ndax damay bañ waaw waaw waaw Fatima yi ci la léegi léegi léegi comprendre na moom ci ismu waaw ñoom moom la wax pronom. waaw eh, pronom. voilà pronom. non prénom. prénom prénom ma prénom prénom prénom ñooy alam. mooy yow loolu dagay ci lañ bokk ci mi lañ bokk. Mhm. mooy xam nga buñ nee nit ki. waaw. waaw nit ki. waaw kooku du alam. waaw mooy du prénom. bu ma nee la personne xam nga loolu du bu ma nee euh, Ayman. waaw loolu prénom mhm. mooy ne. dàqantewul bu ma nee bu ma nee personne loolu nit lay indiqué ak bu ma nee ay man mooy ci prénom la mooy dafa gën a indiqué affaire bi. alam nag loolu la. d'accord kon Fatima moom noo la. d'accord moom kon ci al al ismu la bokk. voilà waaw al ismu léegi ñu ñëw ci illa illa moom. i ila ila ila man illa rek laay wax ila ilaa waaw ilaa donc moom moom xarfu hmm. waaw madrasati moom euh, moom ma commencé sonn nag. waaw daa bari de ñaata heure. waaw une heure vingt trois waaw nañ gaaw ci. al madrasati. al madrasati moom moom moom toute façon moom ismu la. voilà moom ismu la waaw. léegi parce que li koy wane mooy alif bi ak ak ak ak laam bi. Mhm. waaw. Mhm. waaw léegi. ñu dem ci beneen moomu. voilà dernier bi. saqata dernière phrase bi voilà saqata. sa sa sa voilà xota voilà soqota soqoto mhm. mooy lan rot na rot na tombé d'accord waaw ehm. léegi da ngay def liaison waaw saqatal qalamu ah saqatal qalamu mhm. hmm. min yadihi voilà saqata saqatal saqatal qalamu min yadihi voilà saqatal qalamu min yadihi waaw mooy alqalamu mooy li nga téye waaw alqalamu mooy li nga yor ah, waaw la plume le, voilà. wal qalami wa ma yasturun mooy plume mhm. euh, saqata mooy daanu na alqalamu biig bi mooy wadd na uh-huh. min yadihi yadihi ci loxoom mooy dafa mooy xam naa waa waa su waa waaji da ko téye di nelaw biig ba wadd wala mu xaw a kii rek affaire ba wadd mooy comme boo ko téewoon mu wadd d'accord ma ne man saqatal qalamu min yadihi wala ma ne min yadika comme que yow nga nekk sama wet le sa main voilà mu bokk léegi kon saqata saqata moom al fi'l fi'lu la mhm. euh, al qalamu mhm. al qalamu moom euh, moom kii la moom ismu la mhm. euh, min moom xarfu la yadihi